mu ne waman taraka zina képp nag koo xam ne bàyyi nga njaaloo xawfan min allah te la ko du noo man nag bon comme la ñoom hindi doon wax hindi moom garaw <coughs> bi muy tuub si bint Utba boroom wayhan ah, wayhan xumaatal adbaar wayhan bani abdiddaar wayhan xumaatal adbaar darbam bi kulli battaar ah nahnu banatu tariq namshi ala namariq wa nafrishu wa namshi ala namariq wa nafrishu <laughs> namariq <laughs> in tuqbiluna aniq aw tudbiruna fariq firaqa ghayri waniq <laughs> namshi ala namariq waaw wal misku fil mafariq in tuqbiluna aniq aw tudbiruna fariq firaqa ghayr wamit keroog ko indi ba muy tuuf si mu ne yonent way sasab bi yonent way sasab bi ko jàngal feewu suratu mumtahina wala mumtahana bokk ci jigéen ñi jigéen ñi ne woon yow yow yonent way sasab bu jigéen ñëwee di jaayante jow na nga jaayante ci ñoom yi bokk na ci wala yasmin duñu njaaloo a ne mais yonent way sasab loolu est-ce que dina njaaloo moom mu ko tegoon ci wàllu góor kooku noonu par exemple bu dee ne xam nga am ne xam ne ak yoo xam ne mais rien pour monde du ñu naan sàngara jamais parce que seen xel leen xam nañ leen lii baaxul quoi fitratallahi allati fatara an-nas alayha dañu ci <coughs> ñu naan sàngara jamais ñu jaaloo <coughs> dinañ nekk nii danga naan nii salaay mais su ko loolu noonu moom da koo kii par principe wala naan par principe yàlla taxut kooku du ci am payu yàlla parce que daa gëmul waaw mooy fàttalikul Ibn Jud'an ci jotaay bii ñu weesu mu ne moo tax mu ne képp ku bàyyi njaaloo xawfan min allah ragal yàlla tax maal qudra ak man ko mais bu dee yow na nga moom bàyyi naa njaaloo mais suuf ko yow sa bàyyi njaaloo gi da nga koy accéléré wu kese yow fa am diw nga nopp ba tagg ci waaye nag yow kooku mënoo am accès ci moom yow buy romb sax ñu ma woo xool <laughs> te fa muy fréquenté doo fréquenté après nga toog ne man moom bàyyi naa njaaloo sa waay sa bàyyi njaaloo gi ñàkk pexe la loolu daraa ñu ci leeru waaw mais koo xamante ne nii boo ñëwee dalay accueillir moo kese ngeen wét te lépp foo ko xëcc mu def ku mel noonu lañuy wax maal qudra bi noonu ah. boo bàyyee njaaloo nga mel nga war góor goo xamante ni moom itam man ngaa njaaloo moom mais nga man ko leer na la booy dem sawaay man ngaa joteeg moom mais nga bàyyi ko nga rax ragal yàlla te mënoon ko war ci fa'il mawaani lépp loo xam ne mawaani yi voilà <laughs> mooy liñ dox sa digganteeg njaaloo doo ko man a ndaw si wala ndaw si doo mën a déq nga dagg ba kii mu nga <laughs> ma la waxoon léegi yow même bu dee yéen ñëpp a ngi Ndakaaru saa amoon accès ci moom ñeme sax fréquenté fa ne loolu mu ci maanee waaw invité yooyu yépp deñ nga xam ne yow da ngay mën a wéet moom mu wéet ak yow foo xam ne kenn du leen gis loolu lay wax warte wa tayassuril asbab lépp luy sababu njaaloo gi daal di yoyof yomb ci yow ndaw si wala yow ko góor la siyama rawatina inda sidqi shahwa dëgg bi nga xam ne mooy ndaw si dafa am xemmem ci góor ci lool waaye góor gi tamit am xemmem lool ci ndaw li mu xam ne c'est réciproque mooy loolu dafa dëggu te bu nekk bëgg nga noonu sa morom ah la lay wax waaw malgré tout ça waaw kay nga daal di ko fay teg fee njaaloo moom <coughs> ndax lan ragal yàlla waaw ah kay kooku nag kooku waaw te lii mooy exemple pémé Yuusuf alayhi salaatu wassalaam waaw lii wa ko daloon ak ndaw sa bi waaw wa raawadathu allati huwa fi baytiha an nafsihi wa ghallaqat al abwaaba wa qaalat hayta lak qaala ma'aada allah innahu rabbi ahsana mathwaaya innahu la yuflihu adh-dhalimun léegi li imam at-Tibi doon wax naan mawaane yëpp dañ sababu ak mooy li borom wa laqad hammat bi wa hamma biha lawla kadhalika linasrifa anhu as-suu'a wal-fahshaa'a innahu min ibaadina al-mukhlasiin voilà mooy loolu moom moom mooy exemple am typique amul dara lu ci soppeeku ba ko daw sa doon sàkk tëj buntu yëpp muy doomu al-Aziz gi soxna al-Aziz waa jël ko lépp ne ko maa ngi bàyyi naa la sama bopp mu ne bu tobb ci tegu na mawaani yi dañ na nele sabab yi yemb te ta ta walaqat bihi wa hamma biha waaye mu ne maadallah malgré loolu mu ne maadallah moo tax mu ne kooku nag ah, ñëwaatee fi kiiw tii bii gi mu ne ku bàyyi loolu nag te yii yépp kii kooku moom wasala ilaa darajati siddiqin moo tax <laughs> kooku moo jote darajatu siddiqin moo tax yuusufu ayyuha siddiq loo <laughs> moo tax gaa yi wax ko waxewuñu ko ñooñu borom bee leen ko wax loo loolu <laughs> moo leen xamale parce que da leen a wat loo xam ne xam nañ ne mooy siddiq waaw waaw yuusufu ayyuha siddiqu aftinaa fi sab'i baqaratin simaani ya'kuluhunna sab'un ijaaf wa sab'i sumbulaatin xudurin wa uxara yaabisaatin la'allii arji'u ilaa naasi la'allahum ya'lamuun. laa ñu ne ko Yuusuf ayyu Siddiiqu kon ki mel lii mooy yor mooy àgg wasala dina jote ilaa darajati siddiqiin waaw <coughs> siddiquuna yi nga xamante ne. ñoom ñoo tegu ci yonent yi alayhimu salaatu wassalaam Allahu akbar wa man yuti llaha wa rasuul wa man yuti llaha wa rasuul fa ulaa'ika ma'a allaziina an'ama allahu alayhim mina nnabiyyiina was-siddiqiina siddiqiin wassiddiqiina washuhadaa'i wassaalihiin waaw bi leen yonent ba bi leen suñu boroom tuddee yonent yi ñi boroom bi xéewal te moom la ne ñaan leen ma ko ci ihdina siraatal mustaqiim siraatal ladiina an'amta alayhim boroom bi loolu jullit bu ne la la ko sax waaw ndax bu ñu bàyyi woon deux points yuy ñaanal suñu bopp dinañ ñaan lépp ba mu des lu am lu soow waaw waaw leneen la ñaan lu ëpp loo xam ne moom du xaaju la jege la ëpp solo waaw <laughs> mu wax ñu ko ñun ñépp mais nag borom bi gindi ñu kon ihdina yàlla na ñu gindi as-siraatal mustaqim yoon wu coow wooral wi jóge ci yow di dellu ci yow man mooy yoon siraatal lazina mooy yoonu ñi nga xam ne jiitu woon na ñun nga tegoon leen ci ñi nga xam ne an'amta alayhim ñoom nga leen xéewal ñoon ñooy ñam mooy ñi mina nabiyyiina ci yonent yi alayhi salaatu wa siddiqiina ñi nga xam ne ñoo ñu gën dëggal yonent yi alayhi salaatu wassalaam gën a dëggu ci ñu ànd ak ñoom wa shuhadaa ak martyrs yi wa saalihiin ak ñu baax imaam at-Tiibi lii muy wax loolu la amee solo waaw rahimahullah ku bàyyi lii te yàlla tax kooku mooy àgg darajaay siddiqiin yi waaw wa qaal mu ne qaala taala borom bi nee na ngir dëggal sama wax bi wa amma man xaafa maqaama rabbihi wa naha nafsa anil hawa fa innal jannata hiya al ma'wa waaw tanaazi'aat wa amma man képp koo xamante ne ni <laughs> xaafa dafa ragal maqaama rabbi di bàyyi xel taxaw ba muy taxaw ca kanamu boroomam mu war koo àtte waaw bés dina ñëw sa boroom dina la àtteew doomu aadama bi teg la kenn ta te du nekk comme ca hadith sayna Adi ibn Hatim bi laysa baynahu wa baynahu tarjumaan du am kenn koo xam ne mooy nekk l'interprétant non di la interpréter mukk waaw kon ki ragal taxawaay boobee tey sóor di jëf en conséquence di ko suuraale ci jëfam di agir par conséquence lépp lu muy def mu ngi naan waa man lii ma def bu ma taxaweek sama borom mu laaj ma ci est-ce que am naa dinaa am réponse bu convaincante réponse boo xam ne moom la boroom bi di gërëm est-ce que dinaa ko am waaw kay amma man xaafa maqaama rabbih waaw waaye wa naha nafsa anil hawa ba mu ko defee toogul rek di moo tax mu tere bakkanam bii nga xam ne ammaara bi suul comme ni mu wax ci xad si suuratu Seydina Yuusuf min jóge wa inna an-nafsa la ammaaratun bis-suu' dëgg dëgg gis nga bakkan diggalaa koonu lu ñaaw la waaw wa naha an-nafsa hawaa mu fexe bakkanam boobu nag di ko ñoddi di ko xëcc di ko bijj di ko pousser ci tentation yu ñaaw yi ak bànneex yi mu fexe xañ ko bokk bakkanam tere ko ko kooku lan mooy fayam mu ne fa innal jannata dëgg dëgg aljana ju mag ja hiyal ma waa mooy delluwaayu nit ku mel nii waaw <coughs> kon lii la lii mooy affaire bi waaw warax ah, mu ngi noonee alhamdulillah mu ne wa maanaal aksariya kanta yi ñeenante bay saxaam yi lépp luy dugal nit ñi sawara <coughs> mu ne loolu mooy fil jumlatayni ak liy dugal nit ñi àjjana mu ne anna akthar asbab as al-abadiyya al-jam'u bayna al-khaslatayni wa anna akthar asbab ash-shaqawa as-sarmadiyya al-jam'u bayna hatayni al-khaslatayni waaw mu ne gis nag bu ne akthar yiñ gis lu ëpp luy dugal loolu mooy que ne pexe nga xam ne day sax te du deñ sabab li ci gën a bari ci sababam mooy <coughs> nga dajale ragal yàlla rafet jikko waaye gi nga xam ne kuttus gi gën a gënut jeex shaqaawa toroxtaange as-sarmadiya gudut jeex ah, li ci ëpp fu muy sababam mooy nga dajale ñaar yi problème yi jóge ci bakkan ci ci ci gémmiñ ak li nga xamante ne nii mooy euh, euh, <coughs> euh, affaire ba nu mu tudd mooy euh, pëy waaw xam nga moom la yonent bay saa saa waxoon Seydina Muaaz bur wax la léegi ñu taxaw tuuti ci wàllu <laughs> li ëpp luy dugal safara al al al mu ne mooy euh, pëy ah ak li nga xam ne gémmiñ ak pëy euh, pëy gémmiñ googu comme li at ci bi wax rahmatullah alayhi loolu mooy lan wax moo tax bi mu ne yonent bay saa saa waxee Seydina Muaaz xadiis boobu war nañ ko gis xadiis mille cinq cent vingt-deux ci Riyaad bi bim naan yonent way saasaa bu ma koo laaj mu wax ma li nga xam ne moom la mooy la nit ki di gin a jege euh, euh, li may dugal àjjana te soril ma safara gis nga lii lañ doon wax yow saxaaba bu toll ni Muaz bi mooy kii yor drapeau boroom xam-xam yi ëllëg mooy nekk seen kanam di laaj li yonent way saasaa nga bëgg a taxaw naan walla ay di laaj di jaamu yàlla àjjana di ñaan ay kii di am àjjana ak yooyu demel ne da ngeen di jaamu yàlla ngir àjjana ma ne bàyyil sa waxi caaxaan yi laa ñaaw njort nga am ci nit ñi di jaay un soufi te doo dara voilà Seydina Muaaz gi nee na damaa laaj yonent way saa saa ne ko xabaare ma ci jëf joo xam ne moo may dugal àjjana ba pare soril ma safara mu ne ko laaj nga lu rëy rëy rëy mu ngi ci Nawawi yeey arbaina yi <laughs> wax ko affaire yi léegi bi mu ko waxee bokk na loolu di euh, euh, ba pare biñ ko naan ndax du ma la digal ala adulluka ala abwaabil xayr ah ndax du la digal man yonent way saa saa yow Muaaz Eh, ci buntu yiw te bul fàtte say <laughs> Muaz woon yaa Muaz wallahi inni la uhibbuka waaw wat naa ci yàlla yow Muaz man yonente way sa sam laa sopp <laughs> mu ne ko ndax duma la digal buntu yiw yi <laughs> ba pare mu ne ko wat ndax duma la digal bi ra'sil amri ci bopp mbir mi wa amudi ak poto yi ko téye keno ya wa zarwati sanami ak la nekk zirwati sanami la nekk ca njomboxtal la waaw waaye tekki mu ne ko léegi ala ukhbiraka bi malaki zalik li nga xam ne mooy tax nga man a peek lii lépp nga xam ne moom daanaka mooy mooy tax nga man yi yor leen man koo am waaw kulle nee na ma ne ko balaa ya rasulallah fa axada bi lisaani yonent may saasaam jàpp ci làmmiñu boppam ne sëy naa Mu'aaz ak alayka hada moytulal fa bopp fa sa làmmiñ lii nii nii mooy ayu wax waxu kéefër ay wax wax ju yàq ayu wax waxu jëw wayu wax waxu xasaatewu ayu wax yépp yoo xam ne làmmiñ bi koy génne ci lu baaxul nanga ko fegal sa bopp boo bëggee yii yépp yomb la sayna Muaz ni ya Rasulallah wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bi nee na dañuy jàpp ci li nga xam ne moom la ñuy génne suñu làmmiñ di ko wax mu ne ko sakilatka ummuka ya Muaz wa hal yakubbu an-nasu fi an-nari ala beneen bi aw ala manakhirihim illa hasaid hasaid alsinatihim waaw ne ko yow daal mu ah Muaz yow lan moo tax xamoon lool est nekkul dañuy jël nit ñi di leen sëmbal di leen pëtëxal biir safara di leen dugal safara fekk bu ñu leen fay dugal seen xar kanam yee jiitu ana lan moo tax nit ñi bari di dem safara lu dul ne li nga xam ne la ko waral wala seen bakkan yi lañuy ñuy leen di jiital mooy xar kanam yi ah lu dul illaa hasaidu alsinatum lu dul la ko fa mu jóge la ko sabab mooy li nga xam ne moom la góob seen làmmiñ yi waaw moo tax nit làmmiñ da toog yor sa kii toog sa ginnaaw YouTube di toj dëkk bi di wax rek yaa ngay dugal sa bopp waaw ñoo xamante ne yaa ngi wax ci xaq ñoo xamante ne dem nag ñoom ñu ngay diri seen làmbaay ca aljana foo leen di gisee wala ñoo xam ne même bu dee yaa ngi dund ak ñoom manoo leen a ñaan njéggal ndax mënoo loo leen di gisee te yaa ngi leen di jëw di yàq seen der saa su ne waaw waaw mu ne lan moo lan moo ëpp luy dugal nit ñi safara lu dul loolu kon moom la waxaat fii biñ ko laajee ñii mu ne li ëpp luy dugal nit ñi safara mooy alfamu wal farj waaw waaw làmmiñ ak pëy mu ngi noonu kon illaa hasaidu alsinatihim kon nag muy noonu ah <laughs> Ah, waaw kon loolu moo tax moo tax Seydina Siddiq <coughs> radiyallahu anhu bi Seydina Omar ñëw <coughs> dugg ci fekk ko im nee xalifa quoi mu téye ci làmmiñ yi mu ne ko mais looy def nii yow xalifa yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne ko huwa alladhi awradani al-bawaari waaw fépp foo xam ne teenu alkade bu ma nar dugg man as Siddiq ah sama làmmiñ bii moo ma fa nar a te mooy doon ki mu doon moom ñu nag ñu boyal suñu làmmiñ ñi képp waaw micro bu nekk ñu dégg ko suñu bopp di wax rek ak fu nekk ñu nekk fa di jaaye ñun ñoo war a wax eh? gaay eh, waaxalla <laughs> wolof njaay waxa am kuy woddoo kuy woddoo làmmiñ moom buy noppi di rafle comme que jàpp moom moom moom notoriété am yépp ci làmmiñ wi la ne ak wax yu ñaaw yi muy wax ak ñu koy dégg ak laay te am tax muy continuer yaa ngi dugal sa bopp de waaw yow sa yuuridu kal mawaarid waat naa ne leew waa ji dina la dugal ci nga xamante ne mooy teenu alkande yi wal iyaazu billaah moo tax lu garaaw la waaw waaw xam nga ne moos làmmiñ moo alak Abu Lahab keroog bi yonent bay wax dajale nit ñi di leen wax ak ñoom di leen wax waa banu nàngam ak nàngam dajal leen fële ca safaa <coughs> ndax bu ma leen xoon ne ah, am na arme buy jóge fii di ngeen ma gëm ñu ne waaw maa jarrabna alayka kadiba ma suñoo expérimenté jar bu ci yow jële ci yow wax ju amul mu ne man nag ndawul yàlla la ndawul yàlla laa ci yéen nekk na sama kanam azabun shadidu alim ba ne mu tar la Abu Lahab lu ko alak ca saase la jóg làmmeyam net ali ala jamaatana tabban laka sa'iral nga dajeñ nga dajeñ wax wax bi ñaaw yonent way saa saam suñu boroom wàcce tabbat yada abi lahabin wa tabb maa aghna anhu maaluhu wa maa kasab sayasla naaran zaata lahab wa imra'atuhu hammaalata al-hatab fii jiidihaa hablum min masad Allah ci saasa boroom bi wàcce aaya yoo xam ne mooy wane alkaday Abu Lahab diine jee ngi door ak tàmbali mais Abu Lahab moom xaw ma kan mais du mës a dugg ci lislaam waaw muy defi bu rëy bu boroom bi teg mais Abu Lahab mënul waaw mooy di doon tricher sax ne tuub na loolu Abu Lahab du ko man du ko man ngir xam nga manoon na nit manoon na ne ci waa Makka ñëw ci naxaate loolu ne mais loolu ci boppam la yàlla xaraamal Abu Lahab mu koy man waaw te lan moo ko dugal làmmiñam mooy ki njëkk a wax lu ñaaw ci l'islam moo njëkk adressé kaddu gu ñaaw yonent bay sasam moo tax képp kuy caricature yonent bay sasam wala di ko wax ay wax yu tegginul Abu Lahab dañuy am paar bu mat sëkk te du la wàññi lew dara parce que moo njëkk wax yonent bay sasam wax ju ñaaw man sanna ku fi def lu ñaaw yow de toute façon fil israari yow di nga am wizru aw wizru man amila bi ay la yawmil qiyamah waaw bi nga am yen ba dañ koy yenu bàkkaar wu diis ba ak képp ku waxati lool ku defati lool ba yawmal qiyaam te du la wàññel dara waaw lu ko teg làmmeñ gaaw a wax waaw gaaw a yëkkati sa làmmeñ moo tax ëpp ñu dem sabara nool la waaw alfam wal farji ñaareelu mooy farji moom leer waaw <coughs> gis nga bond bi léegi lépp ci bopp la jëm lépp coow yeeg wooleeg jaay ay affaire pouvoir quête du pouvoir yi ñi nga xam ne yàlla taxul ñépp buñ paree naka la ñuy bànneexe lan la ñuy bànneexalu seen biir ak seen pëy jeex na waaw xam nañ ne am nañ pouvoir am accès ci jigéen ji bu dee jigéen ñi am accès ci nguur bi ko neex wala yu mel noonu di cakaay kepp wala iyaazu billah xoolal façon feebar yi nga xam ne ak éco économie bi wàllu sëy di yàq ci kaw suuf njaaloo prostitution dem ba sëy góor ak góor jigéen ak jigéen yooyu al al far ci waaw combien de lois lañ dugal combien de nangam ak feebar yi muy jur ñaata alal yoo xam ne manoon naa dem feneen ñu dugal ko foofu lépp di alkande yi nit ñi dax zahara al fil ah, barri wal bahri bima kasabat aydin nas waaw mbonte gi tas na ci jéeri jéeg suuf si ak géej gi ci li ko waral mooy li nga xam ne moo ko fàngu loxoy nit ñi pëy waaw libér libertinage monde de libertinage képp koo xam ne day eh, eh, wax ay des valeurs de chasteté ak tamit téesa bopp ak yooyu ñu jàpp ne waa ji kaw kaw la boo xamante ne mais il sort d'où waaw où est sa liberté ñii dañu archaïque quoi léegi lool fu mu am yow del sëq ko la neex koo dajeeg ñoom sa métro bi wax neex ak neex ngeen wàcc na ngeen def li ngeen di def dem sa yoon c'est ça la liberté waaw waaw nga gis ay ñoo xamante ne nii moom wal iyaadu billah <coughs> amuñ sax vingt ans ci ay jigéen ñoo xam ne di la wax ay conquêtes ñoom am nañ ay conquêtes yu ëpp ay dix personnes te amagul vingt ans wal iyaadu billah ñu jàpp ne lii c'est dund gi waaw wal iyaazu billah lépp tegu ci loolu mbonte gi rassemblement yi ngay gis yépp olympique yéeg monde yeeg coupe nangam yépp xoolal ni ñu ko ciy bàyyee xel waaw prostitué monde bi yépp gaaw dem foofu ndax xam nañ ne foofu day dox lépp lu koy yombal nag ci doom ya ñuy naan yañ yi sol ka wax yépp ñu yombal ko waaw sàngara si lépp waaw ca dëkk boobu mu xawe lépp nag di mooy yàlla lépp di njaaloo gu gu du jeex bu ñu demee ca nee nañ compétition yi ba pare ak bu ñu fay dem wal iyaazu billah nga gis ni mu tase yooyu nga xam ne moom la yore tubaab saa saa wax ak wax gi nga xam ne mooy ci réseaux sociaux yi làmmeñ yàq deru nit publier parce que nga am ay ay ay ñu bari ñu lay topp yow en tant que journaliste wala mais léegi dootoo yom tous les journalistes ku nekk fa téléphone bi nga yor journaliste sa bopp nga waaw di whatsapp di statut lu la neex loolu yaa ngi ci saa yow ci nga ci loo xam ne dara du ci dëgg yàq der la ñaaw ak lu ñaaw nga koy tasaare yooyu yeneen way saa saa wax ne moo ëpp luy dugale safara xoolal ni mu baree léegi xoolal rek ni mu tase mel ni loolu ñun xamuñu li xew ko waaye yëguñu ko kenn du wax dara loolu <coughs> am ñu wax dara <coughs> ñaar yooyu mu ne mu ëpp lu dugal nit ñi sawara waaw ah. kon mbir maa ngi noonu léegi kon ñu jàll ci bi nga xamante ne moom moo ci tegu muy bii nag dañ koy wax kese ndax gisoon nañu ko ah, muy hadith deux cent non six cent vingt-huit mu ne anhu radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam akmalul mu'miniina iimaanan ahsanuhum xulqan wa xiyaarukum xiyaarukum linisaa'ihim rawaahu tirmidii rahimahullahu ta'aalaa wa qaala hadiisun hasanun saxiix kon al imaamul xaafidu mu indi xadiis bi ci tegu an-Nawawi rahmatullahi alayhi mu ne wa anhu hadis bi mu ngi koy jële ci sahaaba bi mu jële woon hadis bi ñu jóge ba léegi <coughs> radiyallahu taala anhu muy saydina abu hurayra annahu qaala mu ne nee na qaala na rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ki gën mat ci way ngëm yàlla yi imaanan ak ngëm yàlla ahsanuhum mooy ki leen gën a rafet xuluqan wa xiyaarukum te ki leen gën ci yéen way ngëm yàlla yi xiyaarukum mooy ko gën ci yéen li nisaa'ihim ca seeni soxna ku gën ci ay soxna waaw kooku mooy ki ci gën mu ne rawaahu solo na xadis bi at-Tirmidhi daal imaam at-Tirmidhi min min gis léegi xadis bi ñu génn wa qaala mu ne xadisun lii xadis la xasanun ba saxiix bu wér xadis bi nag li tax ñu ne la duñ ci taxaw mooy romboon na xadis numéro deux cent soixante dix muy baabul wasiyati bin nisaa indi woon na ko foofule xadis deux cent soixante-dix-huit waxoon nañ la dina ñëwaat six cent vingt-huit mu ngi nii kon nag lépp laa ñaacaa wax war a wax waxoon nañ ko foofee te lëkkaale ma bunt bi mooy baabu xusnul xuluq bunt buy wax ci rafet jikko mu daal di koy indi fii kon ci akmalul mu'minina imaanan ahsanuhum xuluqa gi na mat ci way ngëm yàlla yi li nga xamante ne mooy eh, ngëm yàlla gin koo mat le que njomboxtal nga mooy ci gën a rafet jikko kon nag ci du taalibaa ngoog kon nag nga dellu boo bëggee am lu gën a yaatu ci loo nga dellu bu ñu ko gisoo woon insha allahu taala kon yem ni bii di ñëw ñu gis hadith sayyidatu Aisha bi ñu la doon wax bi ñu gis hadith sayyidina Abu Darda bi radiyallahu taala anhuma wardaahuma wallahu taala alam wa sallallahu wa ala nabiyyina Muhammadin wa